وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب fa inna allaha taala yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li saahibihi kama yurabbi ahadukum faluwaa hatta takuuna mithla aljabal muttafaqun alayhi alfalu bifathi alfaa'i wa dammi allaami wa tashdiidi alwaaw wa yuqaalu aydan bi kasri lfaa'i wa iskaani llaami wa taxfiifi lwaaw wa huwa almuhr kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ci suñu gataa bii ñu génn ba léegi ci bunt bi nekk di bunt numéro soixante wala garab numéro soixante wala chapitre soixante di juróom benn fukk gisoon nañu xadiis bi mu wa an abi hurayra di juróomi téeméer ak juróom benn fukk mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mathalul bakhil wal munfiqi kamathali rajulayni alayhima jubbatan bam jeex gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu waxoon nañ la ñaari xadiis a ci des te ñaar Abu Hurayra mi radiyallahu anhu ci moom la ko al imaam jële mu kon wa anhu mu koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadiis bi ñu mujjee gis muy Seydina wa Mawlana ad-Dawsi wa Abu Hurayra Abdurrahman ci a siiw ibn Sakhr ci turam annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na nee man tasaddaqa képp koo xam ne dafa saraxe bi adli tamra waa luy adl adl adli tamra mooy keem lu tolloog qiima qiimatuhu am nañu ne loolu la ndax comme nag imaam al-Hafiz ibn Hajar wax bi muy sharah hadis bi mu ne bi adli tamra ay bi qiimatiha képp ko saraxe loo xam ne keemu xiimaay eh? tàndarma mooy valeuru tàndarma nga saraxe lu toll noonee <coughs> waaw nga daal di koy saraxe am ñu ne ndax mu ne li annahu bil fathi al misl adl bu dee dañ koo maas ayim bi bil fath ci kaw mooy misl mooy lu mel ni kon lu mel ni valeuru tàndarma mu ne wabil kasri bu dee ci adl la eh? <coughs> loolu mooy alximlu mooy ak ab yen waaw loo xam ne mooy lu tolloog lii mooy euh, euh, lii waaw loo xam ne lañ naan la lii lay tolloo waaw ximla <coughs> mu ne lii mooy waxu waa jumhur mu ne kanta alfarra bokk ci boroom xam-xamu luxa yi langue arabe yi moom dana fatxi mooy almisle waaw comme adl mooy lu mel ni waaw loo xam ne waaye euh, loo xam ne min ghayri jinsihi loo xam ne bokkul ak mbir ma comme dañ nga tàndarma mooy lu mel ni lu tolloog tàndarma mais doo xam ne bokkul ak moom wabil kasri bu dee dañoo defe ay nag loolu mooy lu toll ni loolu mais bokku ci façon tàndarma yi loo xam ne ci jinsam la am ñu ne mu ne waqiila bi fathi mislahu fil qiima mooy lu toll ni moom rek ci wàllu njëkk voilà ku saraxe lu toll noonu ci wàllu ci wàllu tàndarma ci njëgam wa mu ne wabil kasri nag fi nazar mooy idl loolu mooy ci wàllum xel mooy xalaat ak noonu waaw waaye mu ne waa bas basri yuuna yi muy boroom xam-xamu luga yi waa basri yuuna yi moom wa ankaral basri yuuna hadi tafriqa ñoom nee nañ lii yëpp amul yow ah <laughs> moo mu ne wa qaala al Kisaa'i al imaam al Kisaa'i <laughs> waxoon nañ fi ay turo ay mbiram yàgg na <laughs> rahimahullah huma bi maanan ah ay ñoom ñoo bokk sens rek ay ay synonyme lañ idl ak adl c'est la même <laughs> <laughs> mu ngi noonu kon daal mu ngi noon képp koo xam ne man tasaddaqaku saraxe bi adli tamra valeur u tàndarma xiimaay tàndarma min kasbin tayyibin waaye la muy saraxe mu jële ko ci fagguur aw faggu téef boo xam ne bu teey la lu tax mu mu proposé lool ne euh, euh, leeral ne lu teey ndax wala yaqbalu llahu illa at-tayyib ndax kat borom bi tabaaraka wa taala du nangu mukk mukk mukk mukk mukk illa at-tayyib lu dul li nga xamante ne dafa teey mu dee ne teg na lu toll ni waleeru tàndarma mooy daal loo daa ba jox loo mën di te euh, dépenser ci yoonu yàlla def ko wala nga dépenser ko te yàlla tax lu mu man di tol waaye à condition que mu teey waaw <laughs> bu boobaa de fa inna allaha ne borom bi tabaraka wa taala de yaqbaluha <coughs> dina ko nangu de waaw dina na nangul comme que borom bi du nangul lu lu tey fa inna allaha yaqbaluha dina la ko nangul yaw jaam bi <coughs> waaw waaw mooy na teey de bu teeyul rek yaay sonal sa bopp waaw summa ginnaaw gi bu ko nangoo yu rabbiha du nangu rek nangul la ko ne d'accordal naa la sa sa yéene béeg sa sarax bi waaye da koy jël di la ko fulandil yu rabbi haa di ko màggal comme tarbiya ci la jóge mooy di ko màggal muy muy yokk li saahibihi ngir borom jëf gi nga xam ne moo def sarax bu baax bii kamaa keem ni nga xam ne yu rabbi kamaa keem ni nga xam ne yu rabbi lay saraxe lay lay màggale màggale ko kenn ci yéen falu wahu li nga xamante nii mooy asmoolam waaw falu moom la al imaamu Nawawi rahimahullah di wax ca suuf mu ne alfaluwu bi fathil faa'i mu ne alfaluwu bi fathil faa'i bi fathil faa'i mooy faa bi dañ koy maas ci kaw dañ koy maas ci kaw waaw wa dammil laami laam bi fa lu lu ngay wax lu lu wa tashdidil waaw waaw bi nga def ci shadda falu voilà mu ne wayu xaalu aydan mooy noon benn façon la li mooy ci gën a siiw comme ni nga ko waxee ci al-Minhaj ne lughataani sahihataani mashhurataani waaw mais ñaari làkk la yoo xam ne yu ñu ñoo ñoo ci siiw te ñoo ci gën a ñoo ci wér waaw mu ne bi kasri wayu xaalu aydan dañuy wax bi kasril faa mooy fi au lieu nga ne fa nga ne fii wa iskaanil laam bi laam nga defoon lu nga def ko sukkoon fil wa taxfiifil waaw bi waaw bi nag bu boobaa dootul am shadd waaw nga ne fil wu fil wu dañuy wax fuluwu non pa pa pa faluwu dañuy wax faluwu di wax fil wu waaw ñaar yooyu ñoo ñaar yooyu la ne moo gën a siiw waaw mooy lan mu ne wóoguwal muhru mooy al ay mu al mooy li nga xamante ne moom la fas wi wala berkelle bi wala yooyu di njëkk a jur waaw bu ñuy door a am doom wala mbaam mbaam yi mbaam sëf yi mbaam kër yi seen mooy asmool bu dee bu dee fas la dañ naan asmool bu dee mbaam cumbur voilà mooy am cumbur comme ni ngay yore sa mbaam mu ndaw cumbur di ko toppatoo di ko jox muy lekk di ko xont di ko liisal di ko toppatoo ba ni nga xam ne ku ko gisoon ci nawetub daaw bi ba gisaat ko ren danaan waaw yow sa cumbur see sama gi moo tollaan moo moo mel nii eh, waaw waaw ah, wala sa mool sa fas wu ndaw wa nga xam ne eh, sa wajan waa ko juróon mu mu miinoon la lool moo nekk nii nga ne ko waaw moom laa doon toppatoo nii de léegi léegi ponkal la jox naa ko ci pepp mi ci ci ci nawet bi <laughs> waaw mooy baj baji nii di tëbëka dal <laughs> waaw mu ne nag ku nekk borom bi nag <coughs> lu mel noonee lay def boroom sarax bi nga xamante ne borom bi da koo nangu ta jële ko fu teey <coughs> mu ne comme kamaakeem li nga xam ne yu rabbi lay toppatoo di màggal di xontu di yar muy màgg ahadukum kenn ci yéen faluwa asmoolam wala li nga xamante ne moom la mbaamam ni jur mu koy toppatoo muy cumbur mi xattaa <coughs> ba li nga xam ne takkuuna lay mujj nekk di màgg di màgg mislal jabal saraxam bam saraxoon mu nekk loo xam ne valeuru tàndarma la lu ndaw mu mujj ba ñëwee ci borom fekk mu nekk montagne waaw ah, waa man waaw mu ne lool la mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al hafiz al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi <coughs> alayhima <coughs> daal dinañ koy bokk solo léegi kon laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dong ko solo ñu ne seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal dina koy solo na ko noon al imaamu euh, at-Tirmidhi na ko noon al imaamu an-Nasa'i ak al imaamu ibnu Maaja mooy ñoom ñëpp ko solo kutubu sitta bam al imaam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala al imaamu al-Bukhari mu ngi koy indi ci kitaabu zakaat baabu laa yaqbalu Allahu min ghulm <laughs> baabu buntu la yaqbalu llahu borom bi du nangu sadaqatan benn sarax min xulul ci wuruj bu dëgg ci wuruj ak naxaateeg lu xaraam nga daal di koy def waaw wala yaqbalu illa min kasbin tayyib te du nangu noonu la ko imaam lii lépp la ko imaamul Buxaari tudde rahimahullah te du borom bi du nangu illa min kasbin tayyib lu dul ci fàgguteef boo xam ne bu teey la li qawlihi ndax borom bi li mu wax ne wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffaarin athim borom baril mooy baril mooy mooy mooy toppatoo di gën yokk as-sadaqaat sarax yi boo ko saraxee na mu toll borom bi bu lay fay du la fay lu toll noonu dala koy yokkal ba mu bari te borom bi nag bëggul képp koo xam ne suulukaa suulaakoonu jëf la asim bàkkaarkat la ba bàkkaarkat nekk yéefér suulaakoonu koo xam ne du reconnaissant euh, euh, melul ilaa xaw wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun waaw noonu la tuddee bunt bi foofu nag la ko indi mu ne haddathana xam nga loolu laa yaqbalu min ghulul loolu xadiis la waaye boo <coughs> xamante ne nii ñoom imaam Muslim ak imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo <coughs> kon nag mu ngi noonee ah mooy xadiis Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na laa yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul wala salaatum bi ghayri tuhur waaw <coughs> am moo xam ne salaa bi la njëkk <laughs> allahu akbar allah léegi kon tout cas loolu taxu ñëw jóg léegi kon mu ne haddathana Abdullah ibn Munir al-Munir mu ne ki ñu nettal ki imaam al-Bukhari mooy suñu sëriñ di Abdullah ibn Munir ya Abdullah ibn Munir Abu Abdirrahman al-Marwazi an-Naysaburi rahimahullah sahibul manaqib rahimahullah az-Zahid rahmatullah alayhi an-Naysaburi annahu qaala sami'a Aban Nadr mu ne dégg na Aban Nadr di Haashim ibn al-Qaasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu Nadr al-Laythi mawlaahum al-Kinaani al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu Abdurrahmaan Abdurrahmaan al-imaam al-Bukhaari mu ne huwa ibnu Abdillah ibn Diinaar mooy doomu Abdallah ibn Diinaar mu màgg mi muy Abdurrahmaan ibn Abdillah ibn dinar al-qurashiyu al-adawiyu al-umariyu mawlaahum al-madaniyu rahimahullahu ta'ala an abiihi mu jëloo ko ci baayam ibn abdallah ibn dinar mu màgg mi rahimahullahu ta'ala léegi moom abdallah ibn dinar an abiihi kon an abi salih moo ko jëlee ci abu salih mooy Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tasaddaqa bi'adli tamra min kasbin tayyibin wala yaqbalu allahu illa at-tayyib wa inna allaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li saahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla al-jabal loolu la ko andee pour al imaam abu euh, euh, abu abu abdillah al buxaari rahimahullahu taala léegi nag ana naka la ko al imaamu muslimu ibnu euh, ibnu muslim ibnu al hajjaaj voilà rahmatullahi alayhi daal di indi al imaam muslim rahimahullahu taala mu ngi koy def ci kitaabu zaka moom tamit baabu qabuli sadaqa min al-kasbi at-tayyib wa tarbiyatiha mu ne wa haddathana te nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Laythun ki ñu nettali mooy Layth di lay al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullah an Sa'id ibn Abi Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullah al-Madani rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Yasar moo ko jëlee ci Sa'id ibn Yasar di Sa'id ibn Yasar Abul Hubab al-Madani mawla Maymuna zawji zawji Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ah, moom ma annahu sami'a mu ne moom Sa'id dégg na ibn Yasar Aba Hurayra radiyallahu anhu yaqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiban illa akhadhaha ar-rahmanu wala gis fi illa akhadhaha ar-rahmanu ar-rahman bi yaminihi wa in kanat tamra bu dee tàndar mala fa tarbu fi kaffi ar-rahman muy yokk ci tenku arrahman hatta ba ni nga xam ne takunu lay nekk a'zama min al jabal dina màgg li nga xam ne mooy montagne kama li nga xam ne yu yurabbi lay yare ahadukum kenn ci yéen faluwahu li nga xam ne mooy asmoolam aw fasilahu li nga xamante ne mooy <coughs> jur yooyu nga xam ne moom la doom yi moom la euh, jur ji di jur voilà mooy fasil nga xam ne mooy buy door a jóge ci ndayam nga xamante ne nii lu ndaw lay doon doomu gëléem gi eh, doora door a nekk loo xam dañ koy feral ba pare dëgëragul noonu eh, boroom jël ko nag di ko toppatool boppam ngir mu mën a dëgër lool waaye lu ama am solo la kon <coughs> affaire baa ngi noonu affaire baa ngi noonu léegi nag xadiis bi ci gàttal xadiis bi ana lan lay wax ana lëkkaaleem d'abord ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi nga xam ne moom lañu nekk dan naan la xadiis bii de lëkkaaleem mooy sarax buntu di def ay teraanga tabe day dépenser ci yoonu yiw yi te am kóolute yàlla mi la ko digal dina la fay waaw mooy de nit loo saraxe saraxe li mu tuuti tuuti même bu dee valeur u tàndarma la valeur tàndarma waaw mais yeneen tubaab yi saa am teg ci condition min kasbin tayyib waaw min kasbin tayyib ki loo xam ne nag fàgguwin mu mu laaba ah, moo imaamul Buxaari gis fi ñu ko dégg aaya yim indi waaw aaya yim indi yi wane ne borom bi du nangu loolu waa ah, lu dul lu te lu teey waaw waaw comme la nag lu teey lay kii comme ni mu waxoon ci beneen xadiis ba rek inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu dul lu teey waaw waaw comme que dafa teey te du nangu lu du teey kon mooy sa mooy képp koo xam ne yow sa saraxe amul teeyut de toute façon borom bi du ko nangu waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di insister di ko wax jullit ñi ci ñaata bërëb lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di mettre en garde ci alawul alal ju daganut nañ ko mooy tonte ko bu baax ak soxt waaw ak soxt gis nañ ko fi fa soxtan waaw yakuluhu saahibuha suxta waaw loolu suxtu la boo xam ne ku koy lekk alal ju daganul la nga xam ne borom bi day wéyal dindi barki ci loolee waaw ñaata yoon ndax mooy xutbu raha lekk lu dagan wax ma li ngay lekk kul ma shi'ta taf'alu mithlahu wa xaalilan man shi'ta ta'du taghdu mithlahu waaw loolu la waykatu <coughs> arab ba wax <coughs> cheikhu ahmadul xadim abul mahamidi mu ngi koy indi tamit ci masalik kul ma shi'ta waaw lekkal lu la neex ta'malu mislahu lu mel noon ngay def waaw lu mel ni li ngay lekk rek jóg ju mel noonu bu dee ne yow sa lekk yëpp ci sàcc la jóge wala wuruj ak nax wala loo xamante ne alal jëm jóge la ngay lekk daganul moo taxit sawaay du julli julli ju baax bu dee dina ko def waaw moo tax ay bêtises rek lay def kuy lekk lu baaxul seet ko ay jëf ju baaxul rek lay def kul ma shitta lekkal lu la neex xam da ngay lekk lu lu daganul di camoufler loolu loolu say jëfa lay trahir say jëf mooy trahir ne sawaay mi seet li muy lekk waaye <laughs> seet li muy consommer li muy naanaka nay nes nesale yaramam yi moo tax daanaka jëf ju jum dugg ñu naan xanaa kay déet mu defati beneen <coughs> ndax lan kul ma shit lekkal lu la neex yëgal ne tafaalu mithlahu day jëf day nurug la ngay lekk waaw ndax inna allaha la illa tayyiba <laughs> waaw wa xaalilan man shitta àndal ak ku la neex defal copain ku la neex taxdu mislahu boo xëyee comme moom ngay niroon waaw wax tax muraqabatul ashrar yi booy ànd ak ñu yées ñi leen nga yées muraqabatul abraar yi booy ànd ak ñu baax ñi leen nga baax waaw wa xaalilan man shi'ta taxdu shaklahu allahu akbar moo tax wolof yi naan la wan ma sa xarit ma wax la ki nga doon waaw ndax inna al qarina ila al muqarani yunsabu waaw waaw <laughs> arab wax nañ lu mel noonu tamit ndax ki nga xamante ne moom ngay lëkkalool di nekk ak moom moom lañ lay askanale waaw boo banee ñu lay askanale mbandkat yi bul dëkk ak mbandkat yi mais yow fu mbandkat yi ne fa ngay ne toxoro yeeg yépp di see riitee ka jaayoo ka julli bàyyi yow yooyu rekk la neex ba pare na nag bu ma ko kenn ak ah déet sa waay boo bëggee ñu lay askanale al ulama boroom xam-xam yi foog ngay nekk ak xam-xam yi foog ngay nekk ak boroom xam-xam yi waaw wa xaalilan man shi'ta tardu mithlahu léegi kon loolu moo tax nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> qutbu raxaabi moo ëpp solo ci yëf yi mooy liggéey ngay li ngay dunde bu lewee rek say jëf rafet mooy moteuru affaire bi mooy axe central affaire yi boo bëggee say jëf jag na sa dund jag waaw loolu nag ku ko xam noppalu waaye ñi ko xamul mooy ñàkk nañu xam-xam bu leen di jariñ waaw du ñu masa suur te lépp lu ñuy dunde lu xaraam la seeni jëf tamit du mën a baax kon moo tax suñu yonent bay saa joxe kon condition bu mat a xam mooy ah min kasbin min kasbin tayyib ga képp saraxe lu toll ni tàndarma waaye foog mu nekk ci ci ci mu teey de boo gañee loto <coughs> di ci saraxe amul njariñ la al ina al imaam al hasan ibn yasaar al basri rahimahullah doon wax naan waa ji nga xam ne daa jël alal ju dagan ju ju xaraam ba pare di ko jéem <laughs> di ci nee na da ciy jéem a def lu baax xam nga ko mooy kan lan mooy misaalam waa ji nga xamante ne akramakumullah yal nañu yàlla teral te teral leen daa dajale ay ay ay mbéewal mooy ay saw ay urine la dajale def ko ci satala ba pare ne day jàpp waaw kooku moo ki nga xam ne daa sàcc war na jël loolu ba pare naan da ciy dimbali nit wala da ciy def lu baax ah fii mu ne moom bi ma joué pied ba gañe saa nday laa ci yóbbu Makka <laughs> yaaw <laughs> oh yàlla amay nga xamante ne nii ci la braqué ci laa jox way pauvre yi ñuy yekk <laughs> yow yaa mën a caaxaan il faut la ngay joxe di ko def mu nekk loo xam ne kes min kasbin tayyib waaw kon nag alal ju yées kenn du ko recycler noonu ni koy recycler mooy nga delloo ko fa mu jóge woon te yow bu ci laal dërëm noonu képp la waaw mais ay bul naan naa nañ ko jox sëriñ diw xam naa sëriñ diw moom boo ko joxee moom bu ci ñaanee même bu yëgul li xewit mooy loolu day wane ne baax na xam nga ne loolu waxu kadib la te nañ la ko fi waxati la ko fi yonent bi alayhi salaatu salaam li mu waxoon Sayyid al-Mughira ibn Shu'ba waaw radiyallahu anhu bi mu ñëwee di tuub ray ñam àndaloon ca Muqawqis indi alal ji <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko amma maaluka falaa wa amma islaamuka fa na'am dangaa ñëw di tuub si doo tuub si ñu naan la déedéet te ay sa sa dugg ci lislaam mën nañ koo nangu kanta alal yi nga fi indi nga xam ne na da ngaa rey ay nit jël seen àq seen alal juñ leen jox seeni kado loolu moom duma ko laal kenn du ko fi laal <laughs> waaw loolu loolu waxoon nañ la ci ay kii ne imagineel bu doon sëriñ seeg boroom xam-xam yeeg gaa yi nga xam ne seen alal ci lu yées lañ koy jële ci ay po ay divertissement yoo xamante ne yu yàlla daganul la waaw du yépp la yàlla xaraamal mais ñoom yi ñuy def dafa xaraam waaw <laughs> jële ko ci ba pare ñëw di ko joxe ci cérémonie religieuse bi ñi nga xam ne noonu lañ ko buñ ko delloo woon jàngal leen yedd leen jàjj leen ñi nga xam ne noonu la waroon a mën a jouer rôle waaye euh, boobu mooy ban jamono dunduñu ko waaw kon imaam dafa indi xadiis bi rahimahullah ngir won ñu ne gis nga baabul karam yi ñu naan lay teraanga ki juut nekk koo xamante ne dangay ngay tabe di dépenser ci yoonu yiw yi da nga foog ne loolu il faut loolu mu nekk alal ju leew de <laughs> waaw alal ju leew moo tax mu indi avant dernier hadith bi pour wan ne bu dee ji romb da ngaa jàppoon ne man naa jël alal rek di jox ah déet nu ma ko amee baax na nu ma man daal bu ma ko xasee am nu ma ko léegi comme xam nga lii day daj gi waxu ñi nga xam ne dañ naan. noo ko amee baax na